A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Aali Imraan alaa nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wassalaam. ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim falammaa wada'athaa qaalat rabbi innii wada'tuhaa unthaa wallaahu a'lamu bimaa wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-unthaa wa innii sammaytuhaa maryama wa innii u'iiduhaa bika wa dhurriyyatahaa mina shaytaani rajiim suñu boroom tabaaraka wa ta'aala mu ne fa lamma wadaata keroog bi nga xamante ne nii moom la Hanna bint Faaqud di yaayu sayyidatu Maryam di soxnaay ki nga xamante ne mu Imran radiyallahu anhuma bi nga xam ne nag ki mooy la mu ëmboon bi nga xam ne nag fa lamma wadaata bi nga xam ne ci la ko wasin daal di koy jur xaalat mu ne rabbi i eh, yow sama boroom inni man de wadaatuha untha ah sama li ma ëmboon de daal dinaa koy wasin waaye nag gis naa ne moom de moom jigéen la wallaahu borom bi ne te borom bi ne alamu mooy ki gin a xam bi ma wadaat li nga xam ne moom la moom la ëmb moom la wasin walaysa dhakar sayyidatu kii Hanna ne walaysa dhakar te nag ah mooy borom bi yaa gën a xam de li nga xam ne moom moom moom walaysa dhakaru te nag mooy góor yemul kal unsaakum jigéen wa inni taman sammaytuha mooy lii nii lan lay wax nii parce que borom mufassiruna yi rahmatullahi alayhim mooy bim naan inni nadartu laka ma fi batni muharrara mooy maa ngi lay nizaral li nekk sama biir mu set wecc set wecc ci lépp ci carcan yi yépp ci jénk yépp daldi sell ngir yow borom bi tabaaraka wa taala mooy bu doon ngir muy liggéey fi nga xam ne mooy taxawu baytul maqdis muy kër gu sell boo kële néegub yàlla bu sell boo bële nekkoon Yerusalem nekk Jérusalem foofale ca Iriya moom dafa bëggoon moom bu moom bu joom di muy jur mu nekk góor goo xam ne mooy toppatoo néeg boobu néeg boobu di ko taxawal ci wàllu li nga xamante ni spiritualité ci jaamu yàlla waaye di dalal nit ñi di leen xamal seen diine waaye di toppatoo way ñàkk ñeeg ñooñu moom loolu la ni doom ji te xam nga loolu góor a ko doon def léegi mu xam ne ah mooy nag la mu bëggoon loolu du mën a tee nekk parce que yooyu fonction yu mel noonu ak loolu noonu mooy dé mooy loolu jigéen ñi doonuñ ko woon def léegi nag loolu la moo tax nag mu ne ah man de borom bi tabaaraka wa taala man de wala man de fekk naa nag ah ki ma ki ma wasin de moom ndeke jigéen la de léegi nag mu ne ko nag wal wallaahu te boroom bi boromam ne moom de ah la mu moo gën a xam di maa wadaat li mu wasin walaysa dakaru te góor nag melul kal unsa comme jigéen voilà mooy ne li góor gi doon def la mu nisaroon góor waroon koo def doom ju góor ah, jigéen. mbërin du ko man ndax jamono yi par exemple yi muy amee li nga xam ne mooy mbërëgam ak yooyu yépp te tamit manul di jaxasoo ak góor ñeeg ñooñu te foofu lu bari góor ñaa fa doon ëpp lu doon nekk loolu am doom ju jigéen gu màgg di ko def loolu day nekk loo xamante ne daanaka du man a ne moom loolu manu la ne moo tax nag muy muy muy ne wa inni man sammaytuha man de tudde naa ko maryama mooy maryam laa ko tudde léegi nag moom daal noonu laa ko tuddee léegi nag loolu lu muy tekki am na ñu ne mooy jaam boo xamante ne nii jaamu yàlla la boo xam ne day sell ngir moom voilà koo xamante ne nii mooy xaadimu rabb voilà koo xam ne day liggéeyal ne Maryam <laughs> mooy ki nga xam ne day liggéeyal kese ki nga xam ne mooy boroomam di allahu tabaraka wa taala mu ne man kooku laa ko tudde mu ne inni sammaytuha tudde naa ko maryama mooy maryam wa inni taman di hanna bint faqud radiyallahu anha u'iduha bika maa ngi laqatu ci si yow borom di tabaraka wa taala di ñaan nga musal ko wa dhurriyataha ak li nga xamante ne njaboot ji génne ci moom mi minash shaytanir rajim ci shaytaane mi nga xam ne moom la ñu jam mooy mi nga xam ne moom nga jam génn ko ci sa xéewal yi léegi nag fa taqabbalaha suñu borom tabaraka wa taala ma daal di nangu la nga xamante ne nii fa taqabbalaha rabbuha boroomam moom di Hanna bint Faqud di imrata imran li nga xam ne moom la ñaan suñu borom daal di koy nangu bi qabulin hasan ci nangu goo xam ne gu rafet la wa anbataha mu jëmbët daal di saxal doom joo jële def mu daal di màgg léppam mat ci wàllu bind waaye ci wàllu jikko mu mat sëkk nabaatan xasana jiw woo xam ne wu rafet la bi mu màggee nag ba nga xam ne nag bon mu nekk ñu war ko am ku ko war a yor nag mooy bi nga xam ne ci la jóge ci wàllu berceau yooyu kat moo toppatoo xale bi léegi ndax moom orphelin la ndax baayam di Imran dundul loolu moo tax yaay ji tudde ko voilà loolu mooy baay dina tudde yaay dina tudde doom bu dee ne baay ji nekku fi voilà boobu mën na koo tuddee waaye loolu noonu mooy kanta baay ji newee yaay ji mënu koo tuddee voilà xanaa kay mën nañoo waxtaan nag ba d'accord ci nan lañ koy tuddee ñu d'accord ci ndaw si ne moom lii la bëgg mu tuddee ko mu waxtaan ci jëkkëram mu d'accord loolu mën naa ne waaye kanta moom mooy tudde doom ba bañ naan sax li yaay ji tudde mooy gën a siiw li baay ji tudde loolu moom du waxe dara ndax li alquran wax ne ne ne al ne diine jii ne millata abikum ibrahim ne gis nga diine jii lislaam yi ngeen ne mooy yoonu seen baay ibrahim huwa moom sàmmaakumul muslimiina min qabl moom moo leen tudde yéen ñii wommatu ci lu jiitu woon kon mooy baay mooy tudde seen baay moo leen tudde kon loolu day war ne baay mooy tudde fii nag parce que Imran ci boppam newu fi woon moo jëkkëram génnoon na àddina ba lool moo tax léegi bu fee jëkkër gi newu fi doom yaay ji moo koy tuddee voilà loolu mooy man na ko tuddee sinon euh, après leneen par exemple bu dee euh, kële ci Abdou yonent bi alayhi salaam bi muy génn bi muy gane àddina baayam génnoon na àddina c'est pareil fii mooy ne baayam new fi woon waaye yaayam di sayyidatuna Amina mu ngi fi woon mais du moom moo ko am nañu ne moom la am ñu ne non abu abdul muttalib moom ci boppam mooy ki nga xamante ne nii moom moo ko tudde muhammad alayhi salaatu wassalaam ba gaay di di jaaxle waa mais yow looy tudde sa doom yu koo xam ne mosuñu gis gis tur bu mel noonu ci arab yi bon <laughs> ak loolu ci wàllu siira gaay yi toppatoo yooyu boo fa demee dinañ la gën a yaatal loolu le comme ni ko boroom xilaasu zahab alayhi ridwaanullah daal di leerale walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu kon wa kaffalaha Zakariya bi nga xamante ne nii nag ki nga xam ne nag moo gàddu ay mbiram war koo yor nag moom xale bi ginnaaw bi nga xamante ne nii mooy war a yor lii nan lañ koy yar geek koy yarek di ko toppatoo ki ko yoroon mooy Zakariya muy kooku di nabiyullah yàlla yo li <laughs> nga xamante ne nii yee mooy yonentub yàlla la gis nga kon ñaanub yaay ni mu amee solo mooy ne ñaan na mu nekk bo ne dafa sellal kii ngirub yàlla ki mu ëmb bi mu ko juree mu nekk jigéen ne ah, man de la ma ci xalaat la taxoon ma ko doon wax bon waaye nag man dañu ma mooy maa ngi lay ñaan man naa ko Maryam mooy <laughs> xaadimu rabb xaadimatu rabb ki nga xam ne day liggéeyal boroomam kese ba pare daal di koy ñaanal mu musal ko moom ak njabootam ci shaytaani rajim looloo tax yonente bi alayhi salaatu salaam ni amul kenn ku juddu lu dul shaytaani iblis këdd na la benn këdd ba mu des ki nga xamante ne mooy sayyidatu Maryam nii ak doom ji di sayyidina sayyidina Isa alayhi salaatu wassalaam lu tax parce que li nga xam ne moom la seen maam daal di woon ñaan di maamu Seydina Isa ci wàllu yaay tey ba tey yaayu Sayyidatu Maryam alayhi salaatu wassalaam comme quoi loolu lu am solo la kon nag mu ngi noonu léegi nag bi ko boroom bi daal di koy nangul ñaanam googu daal di matal ab bindam ak li nga xam ne ay jikkoom def ki nga xam ne moo ko yor war koo war koo yor ah yar ko muy ab yonent bi yàlla muy Seydina Zakariya alhamdulillah loolu nag suñu boroom dina dina leeral ñoom nan lañ ko defe nan lañ def ba Seydina Zakaria radiyallahu anhu euh, alayhi salaatu wassalaam mujj ko yor parce que paa yëpp da paa yëpp ku nekk da ne woon non suñu doomu kilifa gii Imran mu baax mi fi nekkoon suñu wu Imran nga xamante ne nii modèle bi ku baax ku mel ni moom mu génn àddina doomam juddu ginnaawam ku nekk ne maa ko yor voilà <laughs> góor yi way boroom xam-xam yi foofu yépp ñun ñu sell ñépp ku nekk ne non non non Imran non man maa ko yor ki ku nekk ne maa koy yor léegi ñu tegoo bant voilà léegi bañ tegoo bant nag mu da mu dal ci Seyna Zakariya ma nga xam ne moo leen gënoon te mooy yonentu bi yàlla <laughs> alayhi salaatu wassalaam loolu borom bi dina ko leeral mu ne mu ngi noon wa mu daal di yor ay mbiram di nekk tutoraaw yi ki ko yor muy Zakariya di Seydina Zakariya alayhi salaatu wassalaam léegi nag bi mu ko yoree fa mu ko dugaloon fa mu nekkoon ci këram kullama saa soo ne saa soo daxala saa su duggee alayha ca moom Maryam ba Zakariya Seydina Zakariya alayhim asalaatu wassalaam almihraba mooy fi nga xam ne foofee ngay xareek Iblis ndax foofu mooy fi nga xam ne fa lay jaamoo yàlla di fa wéet di fa xalwa di fa wéet moom Sayyidatu Maryam alayhi asalaatu wassalaam fi nga xamante ne foofu le mooy fi mu newoon ca kër ga nga xam ne fa mu newoon lépp foofu lan la woon mooy fi gën a tedd ca kër ga te foofule foofu la doon jaamoo boroomam tabaraka wa taala wajada indaha rizqa saa daal di koy fekk fekk fa way ay fa xeetu ñam wërsëg goo xamante ni mais amul ci biti quoi te amul amul ci ci région bi mooy ne lii darul sax heure waxtu ñoram mooy façon lekk yi nii amagu fi voilà comme ñu ne mooy jamono yi nga xam na nga léegi c'est affaire bi c'est plutôt kii quoi dañuy jële ay ay ay ay ay fruits yoo xam ne yeneen i réew di ko indi même bu dee du saison mais loolu amul woon sauf que mbir yi mooy yombewul noonu yoo xamante ni amagul saison woon ñëwagul bu ñëwee fekk fa façon lekk yu mel noonu qaala Seydina Zakariya ci saase mu ne ko alayhi salaam ne ko yaa Maryamu i yow Maryam mii waay waay alayka alayki salaam annaa laki haadaa waaye yow lekk yu mel nii xéewal yi may fekk ci biir néeg bi saa bu ma fi duggee fii nga nekk nii te kenn manu fee dugg dul jaar man ci man kenn dugg fi di la ko jox mais lekk yi fan la jóge qaalat sayyidatuna maryam alayhi salaam ne ko huwa min indillah ne lii ngay gis de wërsëg yi min indillah mu ngi tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala yarzuqu man yasha mooy wërsëgal ku ko soob bi ghayri xisaab ci loo xam ne amul genn kaytu amul benn calcul amul benn lum lay rendro compte mu ne nag hunaalika foo fële daa Zakariya Seydina Zakariya nga xam ne ñoon ñoo xam borom bi xam nañ ne jamonoy gis xéewalu borom bi jamonoy feddali ñaan la daal di yokku ay ñaan moo tax jamono buy taw jamono yooyu noonu jamonoy yokku ñaan la yooyu am solo loo xamante ne nii nit ñu bari duñ ko feete ñoom duñ ci sax bàyyi xel ndax xamuñu ko léegi ba mu gisee xéewalu boroom bi mu ne kon hunaalika foofee daa Zakariya ca la Seydina Zakariya ca saase comme que moom am na lu bëggoon lu yàgg mu daal di dagaan daal di ñaan moom Zakariya rabba woo boroomam daal di koy ñaan qaala mu ne ko rabbi eh, yow sama boroom mooy daal yow mi may sayyidatu Maryam nii nii di ko fi indil xéewal yi hëb lii maa ngi lay may ñaa ngi lay ñaan nga may ma min la dun ko tukkee ci yow comme nee na moom lii moom min la dun min indillaahi la lii moom huwa min indillah man itam damaa bëgg nga may ma loo xam ne min min la dun ka lu tukkee ci yow zurriyatan njaboot nag laa lay ñaan tayyibatan ku barkeel te teey te baax innaka te sell innaka dëgg-dëgg yow borom di sami'u du'a yaa aji déggaa koonu ñaan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin